ñan ñoo ko wër waaw ay génération ñoo fi doon nekk doon ko wër après ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf ñun ñii tamit ñun ñëpp après ci suuf lañ jëm ñeneen di fi nekk di ko wër ba ni borom bi di soobe mu taxawal saa waaw kon nag borom bi tabaaraka wa taala mustaxlifukum mustaxlifukum fiha da leen di wutoo ci suuf bi de waaw bu ñuy demee ñii ñëw te kusa dina dem ku sa ñëw jot di nga ñëw waaw kama qadarallah comme ni ko borom bi dogale natt woon mu ne kon wa inna allah azza wa jalla mustakhlifukum fiha fa yanzuru mu xool kay fa ta'malu nu ngeen di jëfe ala yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna li kulli ghadirin ñeel ne képp koo xamante ne nii ab waraatekat la liwaa'un li nga xamante ne mooy drapeau yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba indastihi ba nga xamante ne mooy gannaaw ba bi qadri qadratihi lu tolloog la nga xam ne mooy ak trahiram ak trahison mu ne wa quri'a ala Sufyan après nag mu dóor a ni sami'tu Ali ibn Zayd waaw mooy dégg na Ali ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Mulayka euh, Abul Hasani après moom an Abi Nadra muy Abu Nadra mi nga xam ne al-Mundhir ibn Malik rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu di lool léegi nañ ñëw ci imaamu Muslim kon imaam Ahmad al imaam Ibn at ak Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo hmm? waaw waaw te bu imaam at-Tirmidhi moom daa gën a gudd. na ay mbir loo xamante ne xadis yoo xam ne gisoon nañ ko inna dunya hulwatun xadira moo tax moom la doon wax noonu wa inna allaha mustaxlifukum fiha fanaadirun kayfa ta'malun ala fattaqu dunya wattaqu nisa wa kaana fi ma qaal ala la yamna'anna rajulan haybatu an-naasi an yaqula bi haqqin idha alima qaala fa baka abu sa'id fa qaala qad wallahi ra'ayna ashya'a fa hibna fa kaana fi ma qaala alaa innahu yunsabu li kulli ghaadirin liwaa'un yawma al-qiyaama bi qadri ghadratihi wala ghadrata a'zamu min ghadrati imaamin 'aamma waaw yurkazu liwaa'uhu 'inda istihaa'i waaw fa kaana fi ma hafiznaa yawma'idhin alaa inna banii aadama khuliquu 'alaa tabaqaatin shattaa fa minhum man yuladu mu'minan wa yahyaa mu'minan wa yamuutu mu'minan wa minhum man yuladu kaafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu mu'minan man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan ala wa inna minhum al-batir al-ghadab sari'u al-fay wa minhum sari'u al-ghadab sari'u al-fay fa tilka bi tilka Allah muy boo xam ne non lii du dara non non non non discours bu yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme xutba bu yéeme yéeme yéeme yéeme la rasul rabbil alamin wallahi daal di leen xutba keroog waaye bokk na ci lii loolu imaam at-Tirmidhi moo ko soloowe noonu kandaal imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kitaabul jihaad wa siyar baabu tahriimi al-ghadr haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubayd wa ibn Sa'id voilà du moom nga gis léegi Ubayd Ubaydullah ibn Sa'id mooy càllale bële bu Seydina Anas bi moo nekkaan nii di voilà moo tax taxul ñu ciy jaar Muhammad ibn Muslim Serigne waa kutubu sitta Ubaydullah ibn Sa'id gis nañ leen ñoom ñaar qaala ñu ne haddathana Abdurrahman moo ibn Mahdi comme bee rek qaala haddathana Shu'ba sauf que fii nag fii nag la yem la niroo bi yem ci Shu'ba xam nga fee dane an Saabitin léegi nag fii nag Shu'ba amirul mu'minin dane an Xulayd mu jële ci kuñ naan Xulayd de Xulayd ibn Ja'far ibn Tarif al-Hanafi Abu Sulayman al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Nadra mu jële ko Abu Nadra gis nañ ko fële al-Mundhir ibn Malik ci riwaaya imam Ahmad al-Abdi al-Awqi al-Basri al-Awqi al-Awqi al-Basri rahimahullah génn àdduna 108 am ñu ne 109 rahmatullahi alayhi Abi Sa'id moo ko jël Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salaba ibn Ubayd ibn Abu Jur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraji al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id la fi woon di ibn ash-Shahid baayam keroog lañ ko faat fi nga xam ne mooy maarakatu di ghazwatu Uhud radiyallahu ta'ala anhuma mooy al-Khazraji génn àddina la 63 am nañu ne 64 am nañu ne 65 am nañu ne 74 wallahu ta'ala alam an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala li kulli ghaadirin liwaa'un 'inda iftihi yawm al-qiyaamah lii la ko def léegi nag kon xadiis yaa ngi nii billaahi al-hamdu wal minna léegi nag ginnaaw yi nag ñu war a taxaw nag tuuti ci xadiis bii nga xamante ne nii vraiment leer na ba pare quoi waaw leer na te wone lëkkaaleem ginnaaw lii ñaareelu njàngat lëkkaale bi nga xam ne moom na suñu buntu bii di wax baabu tahrimil qadri mooy moom mooy gàcceel bu mag gàcce féetewul kaw yow ala ru'uusil xalaa'iq bés bi borom bi dajale jaam yi al awwaliina wal moo tax imaam ibnu Umar am na koo xam ne noonu la ko wax waaw la ko wax ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na bi nga xamante ne nii yàlla di dajale ñi nga xamante ni ñooñu njëkk ñu ñu mujj ñi dees nañu sampal trahir man bi waaw trahir man bi traître bi Allahu akbar li nga xamante ni mooy drapeau yawmal qiyaama bés boobee waaw kon loolu loolu gàcce gu toll noonu yaa ngi imaginer yow gis na nit bu nekkee ci problème bu garaaw bu rafetul ni muy bëgg ñu suturaal ko bëgg sax même nit ki du mu bon bon léegi day xam ne ah am na ñoo xam ne bëggul ñu xam mais léegi xalaatal koo xam ne kenn du absent kenn du absent ñépp koy teew ñépp amul kenn koo xamante ne bés boobu dina dina absent dina dina dina fàddu ñu baax ñi ñu baaxul ñi ñi moyen baax ñi moyen bon ñépp koy daje yonent yàlla ñu saa saa malaaka yi ñëw jinne yépp ñu sampal la loo xamante ni képp ku ko gis du nattable ba pare ñuy wax alaa waa wéeg lii nii mooy xadratu fulaan di tudd sa tur ibnu fulaan di doomu diw ñépp xam ne yow yaa fi def bu ne waa yow raw na wàng waaye xam nga ne xam nga ne loolu bokk na ci yi wane xaraam ñu koy xat ci xadiis yi prêtre nekku prêtre di waraate waaw mooy kel gàcce goo xamante ne ah moom la borom bi di teg waa ju mel nii quoi te borom bi waxoon na yawma laa yuxzi Allahu nabi li nga bi bu gàcceel yonentam waaw yawma laa yuxzi Allahu nabiyya walladina amanu ma'ahu waaw nee na boobu du gàcceel woy ngëm yàlla yonente bi alayhi salaam ak ñi gëmoon dëgg woon ci seen ngëm àmboon moom yow nag ñu seet la defal la lii ana gan gàcce moo ko gën a yeex même bu dee loolu duñ ne waa day ne kii yéeféer déedéet waaw mooy bu ko yàlla fayee noonu loolu la mooy am te lii xabaar la amul nas dugg na ci loolu dootul amat déedéet lii lii loo xam ne yeneen saa sama saadiqul masduq moo ko wax nga naan loolu lépp di wane kon gravité li nga xam ne ak xaraamité bu nga xam ne mooy traître na ko peut-être waaw loo ci def nag lu mu dina garaaw sa trahison bu dee ak kër la ngay trahir femme bi di trahir say doom di trahir raaya ñun la dénk ko ala kullukum ra'in la yeneen saa saa waxoon hadith ibn Umar mu xax yi ku nekk ci yéen yëg yéen ni ab sàmm la te ku nekk ci la muy sàmm des na ko laaj ku nekk nag selon lañ la sàmmloo loo ci trahir yow selon sa degré fa mu toll la trahison fa mu toll noonu la drapeau ba yëkkati ko waaw drapeau bi day jëm ca kaw solo rek yow sa trahison gi nga xam ne moom nga doon lawal waaw loolu yurfa'u lahu bi qadri qadrihi des na ko taxawal lawa waaw trahison boobu lu tollook li nga xamante ne rek proportionnel li nga xam ne mooy trahir man gi nga xam ne trahi traître gi mu nekkoon al imaam al ibn Hajar mu ne rahimahullah qaala ibn Battaal kon lu kaale bi leer na mu ne al-imaam ibn Battaal al-Maaliki nee na wajhu anna mahaarima Allah uhuuduhu ila Allah faman intahaka minhaa shay'an kaana ghaadiran moom laa la doon wax ci aaya bale yaa ayyuha allaziina aamanuu awfuu bil uhuud bil uhuud bi ci gine feddale ko gintee rëy mooy jaamu yàlla doo ko bokkaale waaw bés boo ko fi seeralee na xam ne yow boobu mooy trahir bi gën a rëy waaw Allahu akbar mu ne Ibn Battal nee na Allahu akbar lii ni koy gise ak wàllam bi mooy di nga maxaarimullah mooy yàlla xaraamal ne bu leen ko jël uhuduhu ilaa ibaadi mooy ñagam yi pacte yi mu ci jaamam yi fa man intahaka képp koo xam ne li yàlla xaraamal ko da nga koo bët mina shay'an kana ghadira kooku ab trahir man la waaw Allahu akbar kon nag am na ne amul ko war a jaral doomu aadama quoi amul ko war a jaral moo tax al imaam al xaafiz mu ne qaala al qurtubi mu ne imaam al qurtubi nee na haadaa xitaabun mooy bi mu ne xadis li kulli qadirin li waa yunsabu li qadrata mu ne imaam al qurtubi abu abdillah no abu ahmad sëriñu abu abdillah di borom tafsir bi kii mooy ci shara muslim rahmatullah alayhima mu ne Abul Abbas Ahmad al-Qurtubi Abul Abbas mu ne hada xitaabun minhu lil arab mu ne li yoneen saa salaam day wax ak ñi muy waxal ay arab lañ bi nahwi ma kaanat tafal loo xam ne loolu lañ doon def borom bi loolu ñu doon def loolu la borom bi di def yawmal qiyaam li annahum mu ne la arab yi kaanu nekkoon na yarfa'una lil wafaa'i raayatan baydaa ki nga xam ne daa matal kóllëre waaw di sàmm kàddoom li mu wax daanaka def lépp waaw dañ ko doon sampal ab drapeau bu weex fa marché ba fa nit ñee daje ak ndaje yi walil ghadiri kartali trahir man moom raayatan sawda benn drapeau bu ñuul li yalwumul ghadira wa yazummu ngir képp ko gis daal di koy ŋaññ daal di koy jam waaw ŋaññ ko ngir mu génn ci mu ne nag faqtaba al-hadith wuqu' mithla dhalika lil-ghadir li yashtahira bi sifatihi fi al-qiyamah fa yadhunnuhu ahlu al-mawt mu ne nag borom bi def loolu noonu hadith bi yoneen sa xamal ne yawmal qiyaamah noonu lay demee en tout cas ci côté trahir man bi waaw bu ko defee melom feeñ nit ñi nga xam ne ñooy mawqif dañuy nekk yawmal qiyaam ñu baax na daal di koy ŋaññ mu ne wa amal wasa kantaan ak ñi nga xam ne mooy ñoom drapeau bi ñu doon ki nga xam ne moo dëgg kii matal kóllëreem falam yarid fiihi shay mu ne nag amul xadiis nag ñu ñëw ne ñoom ñaantaa ñi dañ leen di defaral drapeau ñoom yawmal qiyaam mu ne wala yab'ud waaye soriwul an yaqa kadhalika loolu it am mu ne waqad sabata te sax na liwaa alhamdi liwaa alhamdi li nabiyina sallallahu alayhi wasallam mooy euh, raayaat cant gi nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam moom la ko borom bi defal ëllëg moom la koy jox moo koy yor nga xam ne ñëpp ci suufu drapeau am la ñuy nekk ëllëg aadama wa man duunahu tahta liwaa'i yawm al-qiyaamati la yonent sallallahu alayhi wasallam da Seydina Adam ak ñu ko féete suuf ci yeneen yonent yu baax ñëpp ci suufu ronu raayaam lay nekk alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonee al imaam imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa fil hadiis ghilaazu tahriim al-ghadr laa siyyamaa min saahib al-wilaayati al-aamma li-anna ghadrahu yata'addaa dararuhu ilaa khalqin kathiir wa li-annahu ghayru mudtarrin ilaa al-ghadr li-qudratihi alaa al-wafaa mu ne hadiis bi dañ ciy jànge taraayu quand même xaraamu di trahir quoi rawatina bu dee daa jóge ci nga xamante ne mooy président wala koo xam ne moo jiite mbiru yépp laa yërëm en fait da dul yem ci moom kese mooy ak waram ak mbonam day jàll ci lu bari mooy ni mu jiitu ñépp daanaka wali annahu ta moom benn ngoo ghayru muqarrin mooy moo jiitale kenn jiitewu ko mais kooku il n'était pas obligé di trahir quoi ndax la possibilité bu ko yàlla tegal ci loxoom waaw mu mën a di li mu digge mu def mais loolu lépp mu teg ko fële bi soofantal xel nit ñi jàpp na ñii ñu dara di leen trahir comme ça alors que am na possibilité matal li nga xamante ne mooy moom la doon digge waaw mu ne wa qaala Iyaad lii imaam Nawawi côté diini bu Iyaad bi indi ko al-Qaadi wax mu ne al-imaam al-Qaadi Iyaad nee na rahimahullah al-mashhuur li fi anna haadha al-hadiith warada fi damni al-imaam idaa gadara fi uhuudihi li ra'iyyatihi aw li muqaatalatihi aw lil imaama allatii taqalladahaa waltazama al-qiyaama bihaa mu ne xadis bi li ci siiw mooy li mu rot li tax yeneen saa saa wax ak ñi muy wax mooy ŋàññ imam bi président bi buur bi njiit bi bu dee dafa wor ci pacte yi nga xam ne kóllëre yi ñu ko jox ba teg ko ci bopp réew mi wala bopp euh, xilaafa beeg yu mel noonu wala euh, nguur bi waaw wala aw li muqaatalatihi waaw wala boog li nga xamante ne mooy faat gi muy faat nit ñi aw lil imaama wala jiit gi allati taqalladaha moom la ràngoo waltazama al qiyaama biha te mu koy jël nee woon na dina ko matal waaw dina matal mbir yi dina doxal ni xam xamante ne noonu la gën a baaxe mu ñëw trahir loolu lépp di def ay caay caay mu ne fa mataa xaana fiiha wa aw taraka rifq faqad ghadara bi ahdi mu ne saabu trahir bàyyi dakk eh, dal te ndànku ak gaay ak ñi mu jiite rafetal ci ñoom kooku na ko leer ne doxalante ñoom doxalin bu dal te woyof bañ a tarak ñoom di leen teg lu ñu àttanul kooku bu ko defee faqad ghadara bi ahdi acte ba mu jëloon daal dina koy trahir mu ne loolu benn mu ne waqila imaam al-Qaadi Iyaad mu ne nee nañ al-muraadu nahyu ar-ra'iyya mooy bon lii hadith bi day wax ñi nga xam ne ñoom la buur bi jiite wala président bi wala ñi nga xam ne ñoom la euh, ñooy ñooy ñooy ñooy ñoom ñooy population bi ñi nga xam ne mooy raaya bi ñoom lañ jiite anil ghadr ñoom itam mooy hadith bi am nañu ne ñoom lay wax ne nañu moytana ko di an ghadril imam yi anil ghadr bil imam di trahir ki nga xam ne mooy président bi wala njiit bi wala taxruju alayhi bu mu génn ci moom waaw génn ñàkkati koo topp sharia ne dootuñ ko topp reconnaître duñ ko wala tata'arrad li ma'siyati te bu mu gaaral boppam ñoom raaya gi ñoom ñi nga xam ne lañ jiite ci di mooy imaam bi ci loo xam ne teguñu ko ci dara li ma yatarattabu ndax li nga xamante ne ni moom loolu da ci lëkkaloo di ko indi ala zalika minal fitna day indi fitna boo xam ne moom lay indi même bu dee de sax mu ngi di laaj moo tax ñu woon romboon wax mu ne déedéet fekk yi ngeen leen war lool def leen ko tanta seen yi ñu leen xañ ñaan ko seen borom voilà mu ne qaala wa saxiixul awwal lii dëgg nag mooy bu njëkk bi mooy imaam bi lay wax qultu imaam al-Haafiz Hajar ne qultu ne man nag wax naa bu ñu waxee waxu al imaam al qaadi Iyaad bi nettali ñaari wax yi ne imaam bi lay wax waxul ni ra'iya ji ñu ñu jiite mu ne wala adri mal maani'a min haml al xabar ala am min daalik mu ne man imaam al xaafis Hajar xaw ma ana lan mooy tere mais imaam an-Nawawi bi ñu indi wax yi li imaam al qaadi Iyaad wax loolu dëgëral que ne mooy imaam bi lay wax mais lii de toute façon daa nekk al al ibratu bi umuum al lafz la bi xusuus al sabab li nga xam ne moom la ñuy bàyyi xel mooy mbir mi bépp trahir mal c'est pas imaam bi kese naan bi kese ko ku nekk mooy liñ ku nekk selon sa fa nga am na loo jiite wala autorité boo fa am boo fa trahir yow ci nga waaw moo tax mu ne ku nekk ala qadri dañ koy sampal li nga xam ne mooy raaya bi li nga xam ne selon rek ak trahison am ci mu tolloo mu ne man xawma imaam al-Hafiz Ibn Hajar kan lan moo ci génne xadiis bi lan moo ci génne lu gën a joyu que ne imaam bi kese lay wax mu ne te lool bi imaam euh, al-Hafiz Ibn Umar mi nettali xadiis bi moom xam na ci wax na ci ci kitaabul fitan foofu imaamul Buxaari indi na ko foo xam ne mooy keroog bi nga xam ne ci la waa Médina nangoo ne léegi dañ nañ ci Yazid quoi <laughs> en tout cas lu ëpp ci ñoom Yazid ibn Muawiya mi nga xam ne moo ne woon xalifa waaw Ibn Umar dajale njabootam ñoom ñëpp la dajale waaw ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp kilifa boo nekkee kilifa bu problème amee waroo toog waaw waroo toog noonu rek imaam Ibn Umar dafa dajale njabootam ñoom ñëpp la dajale waaw waaw mu ne lamma xalaa imaam al-Buxaari mi ko di kitaabul fitan baabu idaa qaala inda qawmin shay'an thumma xaraja fa qaala bi xilaafi mu ne foofu moo indi càllale ba Naafi' mu jaar ci ibn mu ne moom mu nettali mawla Ibn Umar mu ne lamma xala'a ahlul madinati Yazid ibn Muawiya jama'a ibn Umar haashamahu wa waladahu fa qaala innii sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquulu yunsabu li kulli ghaadirin liwaa'un yawma al-qiyaama wa innaa qad baaya'naa haadha ar-rajul alaa bay'i llaahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam wa innii laa a'lamu ghadran a'zama min an yubaaya'a rajulun alaa bay'i llaahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam thumma yunsabu lahu al-qitaal wa innii laa a'lamu ahadan minkum khala'ahu walaa baaya'a fii haadha walaa baaya'a fii haadha al-amr illaa kaanat al-faysala baynii wa baynahu Allah kilifa doo daw deuxième problème yi am ngay ngay ngay jël mbir yi di ko suul ci tapis yi waaw fitna gu mooy alxarba après la xew mooy yati daal di yónni euh, Muslim ibn Uqba mu dem saccagé Médina trois jours wal iyaadu billah kenn waxu leen nag nga liñ def daa baax waaye mooy ña nga xam ne ñoo génnoon ci ñàkk a toppat Yazid te ñoom bañ ñëwee dañu dem Sham Yazid teral leen mais nag biñ ñëwee euh, loolu loo tax imaam an-Nawawi tudd loolu buntu bi donc imaamul Buxaari kitaabul fitan baabu idaa qaala inda qawmin shay'an thumma xaraja fa qaala xilaafa parce que ñoom bañ demee ci Yazid dañoo dem ci Yazid bon mu teral leen waxuñu ko dara waxuñu ko ŋàññuñu ko waxuñu ko lii ngay defale ñu gis ni ñeen li ngay doxale du noonu mais bañ demee Medina ñu ne nag léegi moom boo day naan sàngara wala boog sàngara nangam tout à koy mbir daal ne léegi dootul xalifa léegi ñoom ñu samp seen kii daal di euh, génn ci topp giñ ko topp ginnaaw bañ ko reconnaître léegi loolu nag la Ibn bi xew-xew boobu amee nag ci la dajale ki nga xamante ne nii nag mooy ay doomam ak ñépp ñi nga xam ne moo leen moo leen leen seen la ñu koy liggéeyee lépp ñooñu yeneen saa salaam ne dinañu sampal bépp woraatekat ab drapeau bi taxawaay ba te ñun nag dañoo jaayanteeg góor gële mooy Yazid lay wax waaw te ni ñu jaayanteeg moom jaayantewuñ ci moom parce que mooy doomu Muawiya parce que Muawiya radiyallahu anhu laata muy génn àdduna bëggoon na Abdallah ibn Umar jaayante ak mu Muawiya bañ non Seydina kii boobu Abdallah ibn Umar bañ waaw waaw <laughs> mu bañ waaw ne moom ku nit ñi ànd ci ñoom la ñooñu lay àndal bi nga xam ne nag ci la génn àddina mu gis ne nit ñi moom moo dajale nit ci la jaayanteen moom ci kaw topp yàlla ak ndaw yi ndawal yi bi alayhi salaatu wassalaam mu ne taman xaw ma benn trahison bu gën a màgg nit koo xam ne dafa jaayanteeg benn góor ba pare ah ci jaayante yàlla ak joxe faktu yàlla ak yonentam alayhi taala wa rasuul ak ndawam bi sallallahu ba pare kooku nga jaayante moom nga ñëw jël nag euh, rayaw xare ak xeex daal di koy sampal loolu man gisuma trahison man Ibnu Umar boo xamante ne nii moom moo ko féete kaw parce que loolu boo fàttale ko par exemple loolu gisoon nañ ci xadiis euh, fii ci Riyaad waaw gisoon nañ fii baabu wujuudi taa'ati wulaati al waaw fii ghayri ma'siyatin wa tahrimi ta'atin fil ma'siya foofu gisoon nañ xadis boo xam ne bu gudd bu Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma bokk na ci xadis boobu li mu doon wax yeneen saa sam dane woon wa man baaya'a imaaman fa a'taahu safqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata' fa in jaa'a aakharu yunaazi'uhu fadribu 'unuqa al-aakhar yeneen saa sam benn discours tamit bu mu leen defaloon bon bu dellul moo doon xadis 668 foofu lañ ko gisoon walillahi alhamd alhamdu wal léegi mu ne yeneen saa saa bu ngeen jaayantee képp ku jaayanteeg benn njiit daal di jël loxoom mooy ak léppam mooy nangu nekk ci autorité jaayanteek moom ak xolam saa loxoom kese bi ñu doon joxante loxo di jaayante ak xolam mooy meññee ko xolam mooy loo xam ne joxe loxo génne xol day dégg nga dëggu ci. fal yuti'hu na nga ko topp in istata'a fekk yaa ngi koy man waaw mooy ci loo xam ne lu neex yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yoo xam ne même bu réer sax yow say intérêt la yàq mais man nga koo supporter te du la yàqal jaamu yàlla loolu la waxoon ne bu leen xeex ak ñoom waaye yéen seeni droit def leen ko seeni devoir te devoir yi ñeen seen droit yi ñu jël ngeen ñaan ko seen borom fa in jaa aaxaru bu keneen dikkee ne yunazi'uhu di ko xëccoog moom fadribu wa unuqal aaxar na ngeen dóor doq keneen ci voilà loolu la yeneen saa saa waxoon moo la Ibn Umar la jàppoon waaw mu ne man xaw ma trahison bu trahison bu gën a màgg nit koo xam ne dafa jaayanteeg nit ci kaw pactu yàlla ak yeneen yàlla tabaaraka wa ta'ala ak ndawam bi sallallahu alayhi ba pare ñu koy sampal raayaw xeex wa inni te man laa alamu ahadan xaw ma kan minkum ci yéen sama njaboot xalaahu kul def ni ñi bari fii Medina def mooy ne léegi nekkatul seen jiit simmeeku ci moom képp ku ko def ci yéen waaw wala baayaa bu ma ko xamee wala baayaa fi yaadal muy jaayanteeg ñoom ku bees ki ñu teg ne moom la ñuy jaayanteel illaa bu ma ko yëgee kenn ci yéen na ko leer la illaa kaanatil faysala bayni wa bayna loolu mooy ak takkale ko sama diggante ak ko dajal dajal njabootam moo tax njabootu sayyidina Umar radiyallahu anhu ala sunnati al bayda waaw bu leer nañ gi ci la leen tegoon waaw loolu da ngay nekkam kilifa ay bañ bañ gaa yi mer parce que kuréel yi il foo am ne koo xam ne foo jaar gaa yi kuy mer na mer nekkal ci dëgg waaw parce que xam nga ci nit a gën Ibnu Umar doomu Seydina Umar ibn al-Khattab tamit ak saxaaba bi mu nekkoon radiyallahu anhu te ñee bon eh, eh, mooy bu jëlee position nii day leer dina am ñoo xam ne duñu kontaan mais après moom li ko ñor nekkul ay kontaan ak kontaanu gis nga li wax neewul sama waxi bopp dana ne dégg naa yoon saa saa mu ne dañuy sampal trahir man bu nekk yowmal qiyam ak ak ak drapeau waaw kon nag loolu lu garaaw garaaw la lii mu nekk loo xam ne trahison bu garaaw garaaw la kon loolu Ibnu Umar nag loolu mu doon wax mais pourtant ñoom la doon wax ñim doon wax est-ce jiite ñi simmeeku woon ci Yazid ne léegi nekkatul seen seen jiit ñan la mais mooy ñi mu jiite ñenn ñu mu jiite te lan la lan la lay mbiru xadiis bi kon loolu mooy loolu dafa dafa joyu moo tax imaamul xaafis ma lan moo ko ci génne waaw lii imaamul xaafis moom da ko wax ba pare ne bu njëkk bi moo moo lool moo lënd mooy que ne imaam bi lay mais waxul imaam bi que ñëpp lay wax. te loolu la ci Ibnu Umar mi nga xam ne moo ko soloota comprendre te ar-raawi adraa rawaa loolu moo tax al imaam al xaafis ibnu xajar mu ne fiihi atammu mimmaa hunaa wa anna alladhii fahimahu ibnu Umar raawi al-hadiis huwa haadaa wallaahu a'lam te loolu mooy dafa doy loolu la ci comprendre loolu gis nañ hadiis bi moom da koo junj gis nañ ko euh, ci kitaabul fitan tudd nañ ko wallaahu ta'aala a'lam waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar Allahu akbar kon nag loolu xadis baa ngoog waaye le fait mu ne dañuy wax fulaan ibn fulaan imaam ibn al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa fiihi anna an-naasa yud'awna yawma al-qiyaama bi li qawlihi fiihi haadhihi ghadratu ghadratu fulaan ibn fulaan mu ne nit ñi bu liggéey dañ leen di woo di leen askanal seen ndax li mu ne fii dañ naan yii mooy trahison wu diw di doomu diw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw waaw waaw kon nag loolu euh, mooy xadiis bi di wane gravité trahir ci àddina ak alaaxira gàcce bu toll nii léegi nag ah ki nga xam ne moo namm boroomam xam Abdullah xaafa maqaama rabbihi ah falyamal amalan saaliha waaw li nga jëf jëf ju rafet sa bàyyi trahir bu dee yaa ngi ci woon nga xam ne loolu du la jëme lu dul trahison traître du la jëme lu dul ci gàcce bu toll nii ala ru'usil xalaa'iqi kon nag foofu la ñuy yem bi di ñëw insha allahu taala ñu jël xadiis bi ñu tegu de xadiisu mawlaana ibnu abi hurayra radiyallahu taala anhu wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin